keroog bi nga xamante ne nii ci lañ ubbi ci lay ubbi baladul xanaan te waxoon ko ñi nga xam ne ñooy généraux wam yi ñoom seydinaa Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhum ne leen bu leen xare kenn lu dul ku leen ku dal seen kaw ba mu des ay góor ñoo xam ne nag lim na leen ay nit ndax am na jigéen muñ ne ay góor mooy nit lañ ci jublu wala ñoo ci ëppoon mu ne ñooñu moom ku leen trouver moom ñu laqatu ci ginnaaw yéerey kaaba gi sax ñooñu na ngeen dóor seen dokk ah gisoon nañ ñooñu ci ñooñu lañ newoon gisoon nañu Abdallah ibn Sa'd ibn abi sarh mujjoon na tuub radiyallahu anhu ak abdul uzza ak abdul uzza wala abdullah ibn xatal moom qad qutila kaafiran wal iyaadu billah ak kan <coughs> gisoon nañu chanteuse am yooyu mu amoon moom Ibn Xatal suwaadi Farchana wala Qarina wala Umm Sa'd wala Arnab gisoon nañu tamit Miqyas ibn Subaba ak ki nga xam ne mooy Habbar ibn aswad moom mujjoon na tuub radiyallahu anhu ak alxuwayrith ibn nuqayd bin wahb gisoon nañu tamit saara mawlaati benil muttalib mi seydina xaatib daldi woon jox li nga xam ne mooy drapeau ba moom mujj na saara bi radiyallahu anha wa ardaaha ba muy génn ci xilaa àddina xilaafa seydina umar ibn al radiyallahu ta'ala anil jamii ah gisoon nañu ci jotaay bii weesu ki nga xam ne mooy Seydina Habbaar wax naa ko Habbaar ibn al Ah, gis moom ah, gis nañu ko te gisoon nañ ne moom mujjoon na tuub ci jotaay bi weesu gisoon nañu Seydina Ikrima Ikrima ibn Abi Jahlin mu ne nekkoon doom ci almal'unu Abu Jahl defoon nañu tarjamaam walillaahi alxamdu wal minna gis nañ ni nga xam ne noonu la daw keroog bi aleyhi salaatu wasalaam ginnaaw ba mu jéemee la mu jéem waaw ginnaaw ba mu jéemee moom Ikrima la mu jéem doon essayer ngir daldi dal ci jullit ñi ngir résister waaye gis nañ ne dafa daw keroog ca xandama ca montagne boobu la nekk ca suuf ca màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman keroog bi nga xam ne moom ci la daw kom ni ko mbokkam ma waxe woon miqyas doon wax soxnaan sa innaki law shahidti yawmal xandama id farra safwaanu wa farra ikrima wa abu yazida qaaimun kalmutama banim jeexe muy safwaan kon moo daw keroog ak kan ak ikrima muy ikrima mii nga xam ne moom lañ gisoo bokk na ci ñooñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam newoon nañ leen faat alxaaris ibnu tolaatil alxaaris ibnu tolaatil wala tolaatil moom it bokk na ci ñi nga xam ne keroog aleyhi salaatu wassalaam waxoon nañu daal di koy <coughs> bokkoon na ci ñu ñu limoon alxuzaa'i moom it dafa bokkoon ci ñi taroon noon ci jullit ñi seydna ali ibn abi taalib asadullahi alxaalib radiyallahu taala anhu wa ardaahu moo ko rey moom alxaaris ibn tulaatil léegi mu desoon ci ñooñu koo xam ne imaam alxaakim moo ko tuddoon imaam alxaakim moo ko tuddoon comme ni imaam alxaafid ibn xajar waxoon raxmatullah aley bi muy ñooñu mu ne wa dakara alxaakimu aydan mimman ahdara dama Ka'b ibn Zuhayr mu ne imaam alxaakim raxmatullah aley bokk na ci ñi mu tudd ne ñoom it aleyhi salaatu wassalaam waxoon na woon damuhum xalaal mooy ne dagan nañoo faat mu ne kooku bokk na ci ki nga xam ne mooy Ka'b ibn Zuhayr Ka'b ibn Zuhayr turama doon Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulma ibn abi sulma pas salma mais sulma ibn riyaah ibn qurt ibn alxaaris ibn maazin ibn xalaawa ibn sa'laba ibn thawr ibn huzma ibn laatim ibn usmaan ibn muzaynat almuzani looloo doon turam moom seydina ka'b ibn zuhayr Kaab la di doomu ku ñuy wax Zuhayr Zuhayr moom di doomu ku ñuy wax Abi Sulma ñee nañu Abu Sulma turam moo doon Rabia moom Abu Sulma moom di doomi Riyaax Riyaax di doomu ku ñuy wax Qurt Qurt di doomi Alxaaris Alxaaris di doomi Maazin Maazin di doomi Xalaawa xalaawa di doomi Sa'laba Sa'laba di doomi Sawr Sawr di doomi Huzma Huzma boobu di doom ci ku ñuy wax Laatim Laatim di doomi Usmaan Usmaan di doomu Muzayna mi nga xam ne mooy chefu tribu de Muzayna al-Muzani yu moom Seydina Ka'b ibn Zuhayr al-Muzani bokkoon ci qabiilatu Muzayna ah Seyna Kaab bi c'était un grand poète ndax ñoom moom tararaa tararaa fi bayt shi'r moom dafa yaroo màgge ci kër goo xam ne kër gi ñépp ay poète lañ baayam c'était le grand poète muy Zuhayr ibn Abi Sulma bokkoon ci al saba al muallaqatu sab'u borom les grands les plus grands poètes de yi nga xam ne ñoo newoon foofu la ci arab yi nga xam ne nee nañu dañu màggoon ñoom seeni poésie dafa màggoon ba dañoo faroon daldi ko woon lonk ci kaaba gi ndax màgg bu mu màggoon ak seeni verve ni mu ni mu meloon ñu nekkoon nag set ñoo xam ne juróom-ñaar ñoo xam ne dañu siiwoon dañu amoon renommée ci arab yi tellement c'était les poètes par excellence avant l'islam bi ñëw fi zamanil jaahiliya ala ra'sihim imrul qays imrul qays moo ne woon le chef moo boroom mi karrin miqal mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an kajulmudi saxrin mithluhu saylu min ali moom mi nga xamante ne mooy imrul qays waaw xalili xaliliya inna waaqif nan na ko waxatoon haahunaa wa kullu garibi inna garibaani haahuna xalilaaya inna inna garibaani haahuna wa kullu garibin lil garibi lil garabati yunsabu aw kama qaal keroog ba nga xam ne moom imrul qays ci xamee na nag tey moom fii la ay yeme ndax dañ ko mujj faat mu ne ñi mu àndaloon ñaari xaritam yi ah yëg leen ne ñun de ay ay kii lañu fii ay étranger lañ fii mooy ñu tumuranke lañ fii ci ard bi nga xam ne laysa min biladil arab waaw daa doon jëli revanche su bàyyam keroog bi nga xam ne dañuy nettali en tout cas udaba yi dañuy nettali naan keroog bi nga xamante ne nii ci lañ ko yëgal na ko sa baay rey nañu ko da ko fekk ci taverne bi moom Imrul Qays mu ngi ko fekk nekk ci ci ci ci jigéen ñi fo ak yor ay sàngaram ci baar bi bu doon tey liñ naan baar ñuy wax ñu yëgal ko mbir mi mu ngi naan ba ne tat naan al yawma xamrun wa amrun waaw al yawma moom xamr wa amr tey moom sàngara la ci lii laa ne même bu dee yëgal ngeen ma sama assassinat wu bàyyi bu subaa nag mooy nekk mbir mi ci lañuy dóora lijjantee loolu le moom moo ne woon seen chef ak ñoom Tarafatu ibn al-Abd ñoom Seydina Labid Labid moom saxaabi la mujj na tuub Labid gisoon nañ ko li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon comme ni mu nee fi saxiix al-Buxaari mu ne asdaqu maa qaala shaa'iru asdaqu maa qaala shaa'iru qawlu Labiid alaa kullu shay'in maa xalaa Allaahu baatilu mu ne li gën a dëggulu lu ab shaa'ir ab poète masa wax mooy wax ji vers bi ne xaaju vers bi waaw ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen kullu shay'in bépp mbir maa xalallaahu en dehors de borom bi baatilu loolu amul neyaa la mooy à biir dire loolu nekkul ndax li nekk lépp à travers borom bi lay jële lu ñu naan ak nekk-nekk boo ci génnee borom bi mooy dara nekkul luñ la fay wax rekk xamal ne amul nen la caaxaan la neyaa la mu ne loolu mooy asdaqu ma qaala loolu mooy li gën a dëggu lu ab sha'ir wax moom alayhi salaatu wassalaam di seydinaa Labid wa kaana min haa'ulaa'i shu'araa al-mu'allaqaat bokkoon na ci ñoo ñële waaye bokkoon na ci ñu baayu Ka'b mi ibn Zuhayr di Zuhayr ibn Abi Sulma waxoon nañ la fee mbiram mu nekkoon poète boo xamante ne bu bari woon sagesse la daanaka waxam yépp sagesse la woon presque <laughs> yabi Antara aussi ibn <laughs> Shaddad al-Absi <laughs> Antara Antara it ci ñoom la bokkoon waaw Antara uh, hal sa'alti al-khayla ya Malikin in kunti jaahilatan bima lam ta'lami yuxbirki man shahida alwaqi'ata annani aghsha alwagha wa aghshu 'inda almaghnami wa mudajjijin kariha alkumaatu nizaalaha ba nim jeexe moom Antara ibn Shaddad moom moom moo ne woon liru le le grand héros arabe bi nga xam ne ci affaire euh, bu ñuy wax affaire épopée arabe Antara la tudd avant l'islam ndax jàmbaar bi mu jàmbaaroon biñ koy woo naan koy way xa antara yow antara di ko woo ci guerre bi comme que baayam nangu ko woon reconnaître ndax dafa ñuuloon ah te baayam buur loon ñu dem ci guerre ñu sonal leen mu taxaw fee di leen xool waaye ba mu tàngee mu xam ne moo ko ci moo leen ci mën a génne mu woo ko kay ne ko anta mu ne ko ah déet man moom comme que jaam moom jaam du xeex mu ne ko yow yaay sama doom gore kii reconnaître ko mu dugg daal di Euh, euh, ku euh, retourne situation xare bi ba ndam li demee ci seen waa seen waa waa waa baayam ak ñi waaye Zuhayr ibn Abi Sulma mii nag di bàyyi Ka'b ibn Zuhayr moom moom daanaka poemam yépp sagesse la woon moo doon wax ra'aytul manaya xabta ashwa aman tusib tumithu wa man tuxti yu'ammar fa yuhrami mu naan raaytu gis naa almanaya dee xabuta ashwa moom daal day day taton day def nii waaw mooy daal dee daal ab genre bal bu jóge fële la di dal kenn xamul ci kan lay dal day bonde rek fu mu dal ku mu laal nag ku mu laal daal yow yaay faatu ku mu fi wàcc nag ah nga gudd fan waaw waman toxti ku mu mooy rek yuhammar mu bari euh, euh, fan lool wa yuhram yi nekk koo xam na après day gudd fan moom ah, euh, Zuhayr ibn Abi Sulma booy liir ay ay poemam sax te xamoo mooy kan léeg-léeg naan ne xanaa waa ji jullit la woon alors que nekkul woon jullit ndax bi muy génn àddina sax l'islam yonente alayhi salaatu wasallam wooteegul c'est avant doomam nag lañuy gis mooy kii li Ka'b ibn Zuhayr ibn abi sulma kon nga gis ne kon moom am na nettal yu bari ñuy nettal diggante moom ak baayam ak Naabiga bi nga xam ne ci la <laughs> le grand poète tamit Az-Zubyani moom Ka'b ibn Zuhayr mi génn ci woon ci Naabiga tam gone la woon waaw ba baayam xëcc ko ne ko kii sama doom la waaw mooy kii moom il est un grand poète faro kii sama doom dëgg la Ka'b ibn Zuhayr moom nag moom lañu war a gis nii imaam eh, imaam ibn abi Aasim day nettali ci al ahad wal mathaani mu ne xaddatanaa Yaxya ibn Umar mu jële ci Jurayj qaala xaddatanaa Ibrahim ibn al-Munzir qaala mu ne nettali nañu al-Hajjaaj ibn Dhi Ruqya ibn ibn Dhu Ruqayba ibn Abdirahmaan ibn Ka'b ibn Zuhayr moom al-Hajjaaj ibn Dhi Ruqayba di doom Zu Ruqayba boobu di doomi Abdurrahman di doomu Ka'b ibn Zuhayr bii mu jële moom ci baayam moom mu jële ci maamam mooy mu jële ci Zuhayr ci Ka'b ibn Zuhayr mu jële ci ci doomu Ka'b ibn Zuhayr di Abdurrahman annahu qaala mu nettali mu ne xaraja Ka'bun wa Bujayrun hatta ataya Abraq fa qaala Bujayr li Ka'b mu ne Ka'b ibn ma Ka oh, Ka'b ibn Zuhayr Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulma dafa génn benn bés ànd ak frère frère am Bujayr Bujayr bu Bujayr bu euh, <laughs> euh, euh, frère am la woon ñoom ñaar ñoom ñaar ñépp doomi Zuhayr ibn Abi Sulma lañ woon Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulma Bujayr ibn Zuhayr ibn Abi Sulma ñoom nag dañoo àndoon ay ay dañ doon sàmm seen gàtt yi xam nga Muzayna soriwul Medina noonu qabilatu Muzayna soriwuñ noonu léegi nag euh, li li li li xew dañoo génnoon ba dikk bërëb buñ naan Abraq mu nekk benn ndox boo xam ne waa banu asad ibn xuzayma ibn mudrika ñoom ñoo ko moom mu nekk ci yoonu médina bi pour ñi nga xam ne ñoo jógee basra basra bi ñëw médina seen yoon bi ñuy jaar côté yooyu foofu la abraq nekk mu nekkoon benn oasis la benn teen bokk boo xamante ne waa banu asad ibn xuzayma ibn mudrika ñoo ko moomoon ñoom ñaar frère ay frère la ñu ñu ànd di di sàmm bañ agsee foofu comme ko sorewul Medina fa qaala Bujayr li Ka'b Bujayr wax frère am Ka'b ne ko usbut fi ghanamina huna hatta aatiya hadha ar-rajul fa asma'a ma yaqul nee na Bujayr ne eh, eh, eh, frère bi ne ko xoolal yemal nii ne taxa saxal fii nii ci abraq fii nga nga nga nga surveiller mooy nga toppatoo gàtt gi ndax dañuy sàmm man en attendant ma dem Medina dikkal góor gi mu gi ñu dégg ñu naan yonent la ñu dem xool lan lay wax waaw ba ma dem déglu lan lay wax quoi ndax dégg nañ ay rumeur nit ñi wax ne comme que am nañ occasion ñëw ba fii yow yemal fii ma dem déglu ji ñëw euh, fa jaa Bujayr rasulallah sallallahu alayhi wa fa aslam Bujayr nag naka la agsi bi mu dégloo yonent bi alayhi salaam mu tuub ci saase affaire yi convaincre ko l'islam li suñu borom def leeru l'islam ci xolam mu daal di tuub waaye kaabu toog toog gisu ko waa frère bi moom dane woon ma dem déglu ji ñëwaat ba léegi gisuma ko xabaar dikkal ko ne ko eh <laughs> dafa tuub de Bujayr de léegi <laughs> muslim la qad aslama léegi de dugg na ci diine diine ji ji ji kim ne woon lay dem déglu ji di di woote ca la mujjut sax ca la dugg nag léegi moom musulman la Seydina Kaab Kaabu mer Kaabu nu Zuhayr mer mer bu futtu nag poète la ci saase mu daal di koy wax mu daal di sadd benn way ne alaa abligha anni bujayran risalatan ala ay shay'in wayba ghayrika dallaka ala xuluqin lam tulfi umman wala aban alayhi walam tudrik alayhi axan laka saqaaka abu bakrin bi ka'sin rawiyatan fa anhalaka almaamuuna maamuunu minha wa allaka mu ne alaa abliga anni bujayran risaalatan mu ne alaa waawee mu mer ba futt bi mu yégée na frère am di tuub na alaa waawee alaa yégu ngeen ma yégal leen waay waay alaa abligha ana kan waay moo pare alaa ma alaa kii la bii bii bii la mooy day sàkku abligha waay waay ana kan moo may jottalil alaa waawee kan moo pare ngir jottalil ma bu jayaran an muy tukkee ci man risalatan ab sama sama message joxal ma ko kan bu jayaran sama frère bi ma fi bàyyi newoon ma may dem ñëw far mu dem dugg ci bi diine ji ay waay yëgal leen ma ko sama sama lii na àgg ci moom waay ay ala ayi shay'in way ba ghayrika dallaka waay waay waaye ana ci lan toskare way ba toskare ñeel na la ana ban mbir lala lala lala moom lala tegtal ana lan lala tegtal lu tax nga daay di délaisser sa sa sa diine ji nga nekk sa diine yi Zuhayr sa baay nga bàyyi ko ana ci lan lala tegtal moom ala ayi shay'in ana ci lan dal la kaa ci la la tegtal way ba way yow yow yow na la toskare dal ndax dalaa tegtal loo xam ne ala xuluqin lam tulfi umman wala abad alayhi wa lam tudrik alayhi ahan laka est-ce que yow man nga ma wax bu jëyri ne ma moom moomu nga dem ba ne léegi topp ko ko dalaa tega alayhi salaatu wasalaam dalaa tegtal ci jikko yoo xamante ni yow miinoo ko ci say baay ak ci sa yaay yow fan lañuy mooy mooy waxu gaa yi wax ñun amuñu ñun moom amuñu ñun ñun ñun am nañ lépp amuñ dara lu ñuy jéggaane mooy koo dégg muy wax loolu na bu yoboo wasalaam boo ko mënee laay biir laay biir ko sinon kooku yamootu jaahilan majhulan non seulement day réer mais nit ñi dañ koy réere après bàyyi ko rek mooy affaire takabbur yooyu xam nga bokk na ñun ci feebar bi ñu gën a dal ñun wolof booy wax ñu naan li fi am amul fen loolu xam nga yàgg naa la wax la ku la ko wax boo ko ñemee nee ko li nga wax amul boo ko ñemee nee bu dee am nga fitam nee lii nga wax nii amul ku la wax Sénégal la fa nekk ci mbaax amul feneen loolu kooku waxu la lu am pour gàttal kooku moom kooku moom boo ko ñemee nee ko lii ngay wax wute nag li xew te moo ko tey sax moo ko tey waxoon naa la bu ñu xoolee ci domaine yépp on est derrière non du ci yëfi àddina du ci yëf alaaxera du ci dara du ci du ci sell du ci am xam-xam du ci dara fenn lañ newul pee mais Mauritanie rek ka raw Mauritanie bu ma nee rekk nag waxoon naa la ne du pour tuutal ko de ngir lim ñu jege la waaw Mauritanie lim ñu jege moo tax ma ne rekk mais du pour tuutal ko peuple boo gis mu mel noonu nag bu yoboo ngeen def lu ngeen man di plan bu ngeen man di teg économique affaire jikko dara du dox dara parce que naka la buur yàlla di yëkkatee nit ñoo xamante ni ci ngand ngand yëkkati seen fëgg seen dënn ak ngand ngand lu lañ dëkke te ñoolu gën a xam ne li ñuy wax demewul noonu ndax nit ku nekk moo gën a xam sa bopp walaw alqa ma'azira même bu fi newee di sànde ay ay ay ay kii ay excuse naan boo dem lii wëg nit ñun dara ñoo gën a xam ne ñun on est on mais mais on est nulle Eh, moom nag looloo ko daloon mooy feebar boo xam ne du feeb man li tax manaan wolof yi sénégalais yi ndax ñoom laa xam mais am na feneen am na ñeneen ñoo xam ne fierté googoo leen dugg mooy doo xam-xam fenn wala du ñu nangoo en tout jàpp nañ ne ñoo fi raw yëfu moom ñemewuñ koo wax parce que bu saa bu ñu xëyee am lu leen di wan te nag am na ñoo xam ne ba léegi dañuy dof dof lu jàpp ne loolu noonu noonu la demee. que ñoo raw nit ñi alors que tous les jours ñu gis lu contraire lu leen di wane tous les suba seconde bu ne ñu leen di wan ne yéen seen pays ne ne même pas en voie de développement waaw bu dee ci côté boobu côté diine ji pareil côté jii ji pareil ana ban boroom xam-xam nga ma tudd Sénégal jamono jii nii ñu nekk kan kan kan koo xam ne toll na benn shanaat benn shanqiit yi benn rek benn shanqiit bu Mauritanie ci gaayoo yu noonu ku ko toll ci waxuma la waaye ku gis poussière rek tuddal ma kenn ci ñun ñi ñuy mooy ñi ñuy bàkkoo neew ma amul mais ñun ñi ñuy bàkkoo ci boppam ndax de toute façon ñi ko doon dëgg-dëgg gaa yi xamuñ leen te bu ñuy wax sax dañ leen dul déglu amuñu benn aura gaa yi dañ leen a faalewul sax yooyu yitteewlu leen du ne amul Sénégal mais dama ne ñi ñuy jàpp ne ñoon ñoo ñooñu ñooy ne xam-xam ni ñuy wooteeg sell te gi ñuy woote fii nii suñum réew jamono jii nii mais ñooñu ñooñu bu ñu demoon ci daaraay ñële du ñu am niveau niveau sax di comprendre li waa ji wax du ko am waaw taalibe yi sax du am niveau yu taalibe waxatuma laa nga naan ba sëriñ moo tax ñun dañuy font ko waaw Ka euh, Ka'b ibn Zuhayr nag jikko ju mel noonu la amoon mu naan ko ana ci lan la la tegtal ala xuluqin lam tulfi aban umman wala aban ana lan la la tegtal est-ce que dalaa tegtal ay yow yow yow yow yow xanaa xamoo fi nga bokk xam nga loolu lañ lay wax yow sa baay ak ki mu doonoon nit ñi doon jóge fu nekk di jàng si ci moom nga bàyyi ko fi dem di au lieu nga nga nga dem di sàkku ji xam-xam ci koo xam ne kenn xamoo mais mais après bu baayam xamoon lépp nit ñi ñëw fii di ko jàng ci moom te moom jàngul nag daa mu xam ne baayam xam xamu ko xamu ko moom tey alhamdulilah ba xamee lool reconnaître lool ba mu dem di jàngi waaw amul waa ji dë waa ji lii la ak lee sa yoon newu ci yow newal directeur de banque waa ji nekk koo xam ne ab baara yinde la ab dokeer la bu yenu bu guddi jotee nga am temps moom mooy boroom xam-xam bi nga dem sukk ca suufam toog di jàng wala yow sa baay moo doon sëriñ bu mag la woon bu ñu xamoon ak xam-xam ak lool mais yow xam-xam boobu rek kilo na ndax ndax newoo ci woon ki ko fi yor nag kële la boo demee bul bul rëy lem sa yére toog ci suuf yow mi ñu doon toogal nga xam na bu ñu demee fekk la sa kër gars yi dañ lay raamal boo demee di jàngi nangu la toog suuf waaw ndax lool la mais gars yi moo ko fiy defati loolu loolu ay vœux pieux la de loolu ko ko fiy defati yàlla allah allahul ne ko yow ana lan la la tegtal est yow kii mën na laa la laa tegtal ci jikko joo xamante ni nii ne woo ko woon sa baay sa baay ak niñ ko xamee Zuhayr moom laa ko wax léegi moom poètam poèmam yi boo koy liir da ngay foog ni ciy jullit la woon tellement qualité yi doon wax ak sa yaay ah est-ce que jàngal loo xam ne teg tegtal loo xamante ni sa baay ak sa yaay ñoom xamuñu woon yooyu walla boo yow dangaa dabul sa frère boo xam ne moom jikko yoo xamu ko xanaa man nii sax yooyu ak keneen ah léegi nag <laughs> mu ne ko saqaaka abu bakrin bi ka'sin rawiyatan rawiyat bi ka'sin rawiyatin fa anhalaka al-ma'mun minha wa 'allaka saqaaka abu bakrin bi ka'sin rawiyatan mu ne ko nag boo demee abu bakrin mi may dégg moo la moo la moo la nandal moo la joxub kaas nga naan li gaa yi naan non Serigne diw moom boo fa demee moom ay mbiram wóorul mooy moo koo xamante ne mooy Serigne de de tradition la mais bu fa lekk de daa mel ni li ko nit ñuy toppe ci lekk gi la koy def walla ci li ñuy naan xam nga léeg-léeg nga dégg gaa yi wax lool <laughs> loolu mooy gaa yi caaxaan yi Serigne leer gaa xam nañ ne. gaa yi toppawuñ ko xam-xam du du du wilaaya du dara waaye daal bari nay nit kay këram xumb na fu mu dem gaa topp ko lu soxla woon tay soxla ko le- da ngay dégg ñenn ñi naan <laughs> ah, kooku de saa ku fa dem moom na nga moytu li ngay naan ak la ngay lekk daa mel ni lim leen li ko gaa yi topp ci li ñuy lekk ak lu koy la ñuy naan la do- la toog léegi nag kàmb nag ne <laughs> mu ne bu jayru boo demee yow li la dal ak docteur Sabo Abu Bakr mi may dégg ar-rajulu thani ba fil islaami ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam boo demee moom moo la moo la moo la nandal moo la jox kaas nga naan moo la jox nga naan waaw bam la ko joxee nag fa anhalaka al-ma'muunu minha wa 'allaka non non ka ka ba garaaw ba mu ko defee nag ki nga xam ne almamun mooy ki nga xam ne moom lañ wóolu mu yonent bi alayhi salaatu salaam daal di lay gina dolli nag remplir la nga gina tee naan waal la kaa jox la joxati la nga naan ba ne tat waaw moo tax ngay dugg ci diine yow àndoog sa sa bopp yow li ci liñ la jox nga naan la c'est sûr que Abu Bakr la jox nga la ci <laughs> léegi nag loolu la yónnee quoi mu ne fa balaxat ay abyaatuhu rasulallah sallallahu alayhi man laqiya ka'ban falyaqtul yonent bi alayhi salaatu wa bi ko bi ko eh, am na riwaay bu ne bu jayre bi ñu ko ko waxee daf ko tontu ne ko way ma ne kaam sa diinay baay suñu diinay baay bi ngay wax Zuhayr yooyu dama cee nekkul lislaam laa nekk te muy dëgg tontu ko ay vers <laughs> léegi euh, mooy bi ko poème yi dikkale euh, Bujayru bëggu ko woon a wax yonent mi alayhi salaatu salaam mu koy yëg après mu ne bon naa naa ko wax rek yonent mi alayhi salaatu salaam dégg affaire bi mu ne man laqiya Ka'ban falyaqtul ku dajeeg Ka'b ibn Zuhayr ku dajeeg teg moom nang ko faat <laughs> moo tax moom digle ñu faat ko nekkul ne bi muy déggu biir Màkka la imaam alxaakim an-Naysaabuuri comme imaam alxaafiz ibn Hajar al-Asqalaani rahmatullahi alayhi wax ci Fathul Baari mu ne wa zakara alxaakim mu ne wa zakara tudd na alxaakim imaam alxaakim même imaam alxaakim an-Naysaabuuri mu ne tudd na que ne bokk na ci ñi nga xam ne moom lañ wax ñu faat leen. Ka'b ibn Zuhayr mimman ahdara mu ne imaam al-Hafiz teg ci wa qissatuhu mashhura wa qad jaa ba'da mu ne moom nag nettaleen siiw na moom Ka'b ibn Zuhayr mooy du ne buntu Makka la ko wax mais mooy kii bii nii lañ waxoon ne ku dajeek moom te boobu Medina lañ newoon na nga ko faat léegi nag euh, frère bi Budayl dal di koy bind benn lettre ne ko am najaa waaw bu yoboo nag nga ne fes dal di rëcc ndax bëgguma nga deewi noonu ndax gis nga yonent ci alei satu salaam nee na ku dajeeg yow na la faat gis nga buñ la fekkee ci sa ci sa jur ji foofu yow moom xaw ma kan ne mooy sa dernier jour mooy sa dernier jour après loolu nag bu jayru yónni ko benn kii yónnee ko beneen kii ne ko dikkalal yonent bi alayhi salaatu salaam nga tuub ndax yonent bi alayhi salaatu salaam kenn du ko dikkal malgré même bu nee ne noonu mooy nañ la faat sax boo tuubee moom dootu la def dara day nangu sa tuub te tamit dina bàyyi li nga defoon yépp dootu ci faale dara léegi nag ndax riwaaya yi euh, dañu wute am na ci yoo xam ne nee nañ dañoo dem euh, dafa dem bi mu ñëwee bon comme que gaa yi xamuñu ko ko xam nga <laughs> xam nañ dégg nañ Ka'b ibn Zuhayr mi wax wax ju rëy yi waaw bëgg wax ne waa kon li tax mu dugg ci l'islam mooy lu ko yonent ci alayhi salaatu sa nàndal pour wax ne daal genre da ko war kii daal ci ndox moom lañ ko war a xërëme lañ ko war a xonjome moo tax mu dugg ci l'islam léegi nag nit ñi xàmmeewuñu ko ñu bari xàmmeewuñu ko mu daal di ñëw ci guddi gi foofu Medina léegi nag bi mu reconnaître après bi mu yoree bi mu gisee li ko frère am Bujayr radiyallahu anhu yónnee mu daal di ñëw laajte ana kan moo gën a jege yonent bi alayhi salaatu ne ko demal ci Abu Bakr Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu laaj mu dem Seydina mu wax ko ne ko expliquer ko ne ko man la Ka'b ibn mu ne ko loo bëggoon mu ne ko damaa bëggoon nga introduire ma ci yonent mi alayhi salaatu salaam ndax damaa ñëw ngir tuub am na sax ñu ne am na fu mu jaaroon ñooñu mais bi mu ñëwee waxul ne direct man la mais li mu waxee daal gaa yi wóoluwuñu ko ñëw nag comme nga xam ne abu Seydina Abu Bakar ak nooyam dafa leeroo da dafa siiwoon que ne moom dafa lewetoon léegi moom moo ko indi ginnaaw. ci sub ci suba gi mu ngi ko indi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu benn riwaaye am na yoo xam dañ ne moom moo ñëwal boppam ndax dafa am ñum demandé gaa yi faalewuñu ko quoi ne yé mais nag doonu leen wax directement que ni man la Ka'b ibn Zuhayr ne sinon yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ku dajeeg moom ngeen far nga ne lee lan moo tax Seydina Abu Bakar kon rayu ko ndax ah mais dafa ñëw nee ko tuub naa <laughs> tuub naa lan la koy rayeeti yéeféer la woon di léegi euh, léegi boobu dane moom moo ñëw après nag ci la ñëw ci kanam yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko man euh, la Ka'b ibn Zuhayr léegi nag tuub naa ashhadu an laa yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko Ka'b ibn Zuhayr mu ne ko waaw mu ne ko tuub naa léegi nag ci la jóge daal di koy bi mu waxee loolu <laughs> ne ana Ka'b ci riwaay bi nekkoon sànk Ah, mu ne dafa ñëw yëli ma la doon mooy yeneen riwaaye la bi bi bi mu jotee kiiwu fereer bi noonu mu daal di ñëw ah, mu ñëw ba ci buntu jàkka ji mu daldi di yësal géléemam nee na naka laa xool ci biir mbooloo mi ci biir jàkka ji ma xam ne yonent mi alayhi salaam ne moom la ndax ni mu tooge nit ñi wër ko moom kooku la kooku mooy kilifa gi alayhi salaatu wassalaam nee na ma daldi jàll nit ñi ba agsi taxaw ci kanamam ne ko ne ko mu ne ma ne ko tuub naa dama ñëw ngir tuub ne ko al amaan ya ne ko damaa bëgg sécurité laa bëgg nga assuréel ma yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi ne ko ana Ka'b ibn Zuhayr ne ko man la Ka'b nu Zuhayr yonent mi alayhi salaatu wa ne ko anta alladhi taqul yow yaay kii waxoon wax ja waltafata ila Abi Bakr yonent mi alayhi wa salaam turne ci Seydina Abu Bakar ne ko mais bii amaana riwaay bii mooy li gën a dëgër que ne jaarul Seydina Abu Bakar sauf que bee dama la koo wax ngir wax la que ne dañ koy wax dañ koy tudd mu daal di turne ci Seydina Abu Bakar ne ko euh, kayfa ne ko kayf naka sax la ko waxee ti woon. Seydina Abu Bakar wax bayti alaa ablagha anni Bujayran risalatan ala ayi shay'in way ba ghayrika dallaka ala xuluqin lam tulfi umman wala aban alayhi wa lam tudrik alayhi axan laka laka saqaaka Abu Bakrin <laughs> bi ka'sin rawiyatan fa anhalaka al ma'muuru Seydina Abu wax na al ma'muuru eh, eh, <laughs> Euh, mooy ki nga xam ne dañ koy dañ koy diggal mooy yonent bi alei saatu salaam mu ne ko non yonent bi alei saatu man waxuma lool de ya rasulallah maa qultu hakaza wa innama qultu almamuun li ma wax mooy almamuun laa wax mooy ki nga xam dañ ko wóolu qaala yonent bi alei saatu salaam ne ko mamuunun wallah ne ko waaw mamuunun dañ maa wóolu wallahi waat naa ko ci yàlla léegi nag ci la Ka'b ibn Zuhayr nag ci saase nag mu daal di way xasidaam gu siiw googu nga xam ne mu ngi ko ubbee moom lañu xame ci euh, ci mooy baanat su'aadun fa qalbil yawma matbuulu mutayyamun nisraha lam yufda makbuulu wa maa su'aadu ghadaatal bayni idh rahalu illaa aghanna ghadiidu tarfi makhuulu hayfaa muqbilatin ajzaa mudbiratin laa yashtaki laa yushtakaa qisarun minhaa walaa tuulu di wax bam naan dafa xaw gudd nag akrim bihaa xullatan law annahaa sadaqat mawcuudahaa aw law anna nusxa maqbuulu laakinnahaa xullatun qad siita min damihaa faj'un wa faj'un wa wala'un wa ixlaafun wa tabdiilu bi muy wax bàyyi wax naan umbitu anna rasuulallahi aw'adani wal'afu 'inda rasuulillahi mamuulu wa qad ataytu rasuulallahi mu'tadiran wal'udhru 'inda rasuulillahi maqbuulu mahlan hadaaka alladii a'taaka naafilata alqur'aani fiihaa mawaa'iidun wa tafsiilu laa taaxudannii bi aqwaali lwushaati walam udnib waqad kasurat fiihaa alaqaawiilu laqad aquumu maqaaman law yaquumu bihi araa wa asma'u maa lam yasma'u alfiilu la dalla yarcudu illa an yakuuna lahu min arrasuli bi idnillahi tanwiilu di continue di wax bay wax naan inna arrasula la nuurun yustadaa'u bihi muhannadun min suyuufillahi masluulu bay wax fii cusbatin min qurayshin qaala qaa'iluhum bi batni makkata lamma aslamuu zuulu zaalu fama zaala ankaasun wala kushufun inda alliqaa'i wala niilun ma'aazilu summul araaniina abtaalun labuusuhum wala lubu labuusuhum min nasji daawuuda fil hiija saraabiilu biidun sawa biidun sawaabiqu qad shukkat lahaa xalaqun ka'annahaa xalaqul qaf'aa'i majduulu laa yafraxuuna ida naalat rimaaxuhum qawman walaysu mazaaji majaazian ida niilu laa yaqacu taanu illa fi nuxuurihim wama lahum an xiyaadi lmawti tahliilu euh, euh, xasidaam bi nag bu gudd la en fait euh, dafa ñëw commencer di wax comme ni arab yi doon commencer seen shu'ara yi seen shi'r yi seen poème yi di commencer di tudd mahasinul mara <coughs> taaru taaru di décrire benn jigéen ak yu mel noonu comme ni ko ñoom Imru doon defee ak ñoom noonu lañ doon def ak di tudd atlaal yeeg yooyu moom nag euh, boo gisee noonu lañ koy firé mais mais baanat bi mu naan baanat su'aadul su'aad mooy jigéen la su'aadul moom de daal dinay dem tàqale ko ak man dem na fa ma matt matbuulu sama xol bi mooy dafa tëju mooy dafa nekk koo xam ne ku préoccupé mu tayyamun israha lam yufda makbuulu mu nekk koo xam ne dafa mujj daal nekk koo xam ne dañ mel na dañ koo tëj ak ay kabl kabl mooy mooy chaîne yi ñuy chaîner noonu laa mel je ne suis plus free waaw mu ne nag boo gisee soan keroog ndaw soo sële keroog bi muy dem bi ñuy ndax ñoom mooy liñ doon def arab yi Euh, xam nga ñoom amuñu woon kii bu stable parce que ñi ci ëppoon ci ñoom surtout baadiya yi ñu ne woon ci kaw yi dañ doon topp rek almaa wal kala ndox meeg fu oasis si nekk ndox yeeg pour seen gëléem yeeg seen juri yi mooy doon nag ñu daal di toxu moom nag dafa amoon benn jigéen bu bu bu bëggoon bu doon wax Suad mu ne nag kooku nag dafa rafetoon moom la doon décrire noonu ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax moom la commencé wamaa naan. keroog bu ñuy dem mu naan boroom kàddu gu neex la ak boroom bët yeeg yooyu di di léegi ba mu jeex mais mais boo seetloo affaire bii nii mooy ne côté boobu dëgg la mais am na beneen affaire boo xam ne moo nekk ci ginnaaw boo xam ne saxaabi bu toll noonu te taxaw ci kanamu yonent ci alayhi salaatu salaam dëgg la lii lañ naan xasal mais lim doon décrire nii c'est bien. li mu gina a doon mooy àddina la doon décrire ñooy ña mooy lan waaw àddina taaru taa taaraayu a taar taaru àddina nga xam ne ñu bari moo leen nax lay décrire à travers ndaw soosu nga xam ne taar booy ut bu ne am na waaye waaye mooy àddinaa mel noonu gis nga neexason yi fii ni mu fi neexe ak yooyu gis nga bés boo li muy neex neex noonu nag noonu la lay wore waaw noonu la lay wore mooy nu muy gën nooy gën a dund gis affaire yi di gën a muy gën rafet surtout bu lay ngay gina am alal bi gën a am ci jàpp ne mbir yow dafa mujj nekk sa possession alors que keroog nag la lay nax moo tax mu ne gis nga ndaw soos ni muy taaru noonu muy man nga ne mooy àddina ni muy mel noonu di attirant moom àddina gis nga bés boo jàppee ne mbir yi noonu la ba topp ko laa ilaha illa allah tey mu war la moo tax mu naan laha mawaa mawaa mawaa'idu urqubin gis nga àddina naan ndaw soosu noonu ndaw soosu noonu gis nga dafa am ay kii eh, kii la yor mooy digle yi urqub urqub arab yi dañ ko roon parce que dañ leen benn waay la woon boo xam ne dafa digoon benn waay ay tàndarma ay tàndarmaam ne ko man ngaa ñëw yow lépp sama tool yëpp yow laa koy jox waa ji ñëw ci gàttal fekk tàndarma yi waaja di door a ñor mu ne ko bàyyi ko ba mu gën mu bàyyi ba mu ñor mu ne ko mu ko bàyyi ba fi tàndarmay jaar yi ba mooy nepp mu xaarloo ko waa ji mu bàyyi ba guddi jot mu jaal fa jël récolte bi yépp récolte tool bi yóbbu ko waa ji xëy mu nax ko ci noonu waa ji gisatul dara te passé na fay kii moo tax képp koo xam ne dafa mën na di trahir ay ay lim lay dig ak lim lay lim lay lim lay lan li nga xam ne moom lay dig ak yooyu dañ naan kii mawaayidu kii yi muy digee mawaayidu uqub la waaw waaw mooy koo xamante ne ay gis nga ay dalay digal ay ay ay dormir debout la lay digal de la la lay dig mu ne nag gis nga nag ndaw soosu noonu la mel mooy àddina it noonu la mel moo tax mu naan akrim biha xullatan law annaha sadaqa maw'udaha aw law anna al-nusha maqbulu ay way akrim biha teral ko ndaw soosu xullatan ab xarit waaye law bu doon ne annaha sadaqa gis nga àddina mooy ni mel nii bu doon ne àddina nii mu mel nii lim lay gëmloo ko ne yaa fi yaa fi gën yaay am lu kenn amul yaa fi ne yow yow yaay féete kaw ñépp bu doon ne loolu lay mujje dëgg lay doon <laughs> mais kon kay bu baax mais da dul mujje noonu ndaw soosu it c'est pareil nga bis bés gis bés boo boo gis nga bu doon ne dina dëggu waaw kay nga teral comme comme si teel comme nga xam ne moom moom ab ab ab xarit la waaye bu doon dina dëggul maw'uduha yim lay dig moo tax àddina lim lay dig yépp ko ci am waaw moo tax gis nañ li wax sànk li gën ci li li li li li gën a dëggu li wax mooy Labid wax Seydina Labid radiyallahu anhu alaa waa wee alaa yëgu leen may gën leen kullu shay'in bépp mbir maa baatil lu dul buur yàlla neen la léegi nag àddina nag nan la lay gëm loo loo xam ne moom da bëgg génne yàlla ne la tegal yàlla fële man dinaa la defal li nga bëgg mu ne gis nga nag bu doon ne li muy wax dëgg la de ay ah teralal waay waay waay waaye nga am ami bu toll noonu waaye dara la dul dëggal aw law am na nusxa maqbulu wala bu doon sax moom àddina wala moom ndaw soo sële dina dégg conseil yu baax yiñ koy jox mais dara du ko ci dégg ah moo tax mu ne lakinnaha xullatun qad siita min damiha faj'un wa wala'un wa ixlaafun wa tabdiilu loolu la de xarit la boo xam ne ndaw soo sële di àddina moom moom mole gis nga dafa nekk xarit boo xam ne gis nga yaram yi dañ mel dañ cee mooñaale li nga xam ne mooy ñàkk dëggu ak nekk girouette ak tamit lum la digal def le contraire lum la wax ne lii laay def def le contraire wa tabdiilu ak di di di di di moom daal gis nga bés bu la nee leer na mooy lëndëm na tey nga am problème de waaw fama taduumu ala xaalin takunu biha kama talawwalu fi aswaabiha al ghul gis nga jamais mu daal di nekk koo xam ne day stable jamais waaw benn xaal nga xamee ko dara constant nit moom ñu naan waa ji moom moom moom biiramay bitam loolu manu koo am gis nga lim lay wan àddina lim lay wan ci biti day taaru mais biiram dëgg-dëgg réalité lu salte la voilà mu ne nag noonu la mel de gis nga ndaw soos noonu la mel mooy àddina ci gën ci boppam noonu la mel ah. voilà falaa mu ne falaa yaxurranka maa man na wa maa waadat illa al amaniya wal ahlaama bu mu la war mukk maa man wa maa gis nga ay nëbëtam yim lay wax ak yi nga xamante ne mooy yim lay dig bu ci bés bu la woree boo dof dofloo ba mu <laughs> na nga xam ne ak yi la rek ay amaan yi ay mbë waaye je souhaite je kii gis nga yooyu mooy du am dara bu ci am mooy gis nga ay ay ay ay ay dormir debout ak ay xalaam ay rêve la li lay wax yépp ay rêve la tawg liñu ak sànkute la gis nga bés boo yeewoo <laughs> moo tax mu ne kaanat mawaa'idu qurqubin laha mathalan wa ma illa abaatilu moom nag gis nga àddina mooy ndaw soo sele may décrire baanat su'aadu moomale ha gis nga nag bés boo fi nekkee <laughs> wama moo ko Urqub bi ñu doon wax léegi ñoo yem masalan ñoo yem misaal rek wama gis nga day diggam nag nekk dul ay neen voilà léegi nag bi mu waxee loolu lépp wax ba pare ne en plus dafa nekk foo xam ne kenn du mais dara manu koo dabe moo damaa am sab bi ardin yu yuballighuha illa al-'itaqu najibatu al-marasilu su'ad moomu di femme boobu may wax gis nga <laughs> taktaaru ni ma la ko kër gi xam nga biti bi dafa rafet attirant mais gis nga noonu la bone ci biir jamais mu wax lu mu def jamais mu digla lu nekk jamais mu ne lii laay def def ko jamais dalay naxa bés boo ko fi bés boo ko jàppee loolu mooy àddina tamit de en plus dafa nekk foo xam ne li ko mën a jote mooy gis nga gëléem yu rëy yooyu te am doole te gaaw te gis nga li muy décrire gëléem yi yépp malgré tout ça mooy ne ñoom même gëléem yi nii du ñu ko joteel finalement pour war na ne àddina mooy lool gis nga boo ci toppee di daw da ngay jekki rek ñu ne la am nga fi soixante-dix ans boo guddee boo guddee fan nga jekki ab feebar dal la nga dee wala nga ab koto ab këpp nga dee wala train wadd nga dee walla nga dee mu jeex la nga toppoon nag di ko topp doo ci am dara bi mu waxee loolu léegi ba pare mu ne un bi tout man nag ba dina gudd lool moo lépp di décrire àddina taar-taaram à travers femme boobu noonu nga xam ne dara dëgguwul ci ay waxam da tamit dalay wor loolu la wa ma hayatu dunya illa mata'ul ghurur la alxuraan wax mais àddina gii nii gu jege gii dunduk àddina gu jege mais nekkul lu dul poñetum am na xaate la rek du dara waaw bi waxee loolu nag ba pare ba wax yooyu yëpp mu wax lu am solo mu ne kullum nu unsa wa in taalat salaamatuhu yawman ala alatin hadba mahmul mu ne gis nga doomu aadama doomu jigéen boo fi gis bu ne doomu yaay Hawa mooy doomu nit ku ne mooy nit ku ndeyam yaay mu ne doomu ku jigéen koo mën di gis gis nga même bu dee ak jàmmam dafa yàgg mooy dafa am vie longévité ànd ak santé lu mu mujj mujj bis dina ñëw ñu daal koy naq ci biir suuf daal di ko fay suul waaw teg ko ci jaag daal di koy suul yenn ko suul ko denc ko waaw akbar mooy gis nga boo toppee ci àddina ak yow yi noonu <laughs> léegi nag waxoon na ci kaw luy wane ne moom en fait am na fu jaar pour ñooñu introduire ko mais jàllul bi mu naan waqaala euh, euh, bi mu naa euh, <laughs> tas'al wushaatu janaabayha wa qawluhum innaka ya ibna abi sulman la maqtul wa kullu xaliilin kuntu amuluhu laa ulhiyannaka inni anka mashghul fa qultu xallu sabili la aba lakum fa kullu ma qaddara ar-rahmanu nee na gaa yi wër di wax mooy waxkat yi ko waa di jaxase wax yi fii di di di toxal wax yi ah ñu naan ma yow yow gis nga yow ibnu yow ibnu abi sulma yow days lay faat yow dinañ mu naan wax yooyu yëpp dégg naa ko fu ne dégg naa ñu naan ma dañ may faat xarit bu ma masa xam nag dem naa ci moom ngir mu indi ngir jaar ci moom man a agsi ngir mu daal ma yiir ne ay laa eh, problème boobu man duma ci dugg waay waay laa ulhiyannaka inni anka mashghul am naa yeneen préoccupation yu dul yow ma nag xallu sabili waaye puus leen sama yoon kon waaw waaye lépp lu borom bi ar-rahman daal di dogal loolooy nekk laa mu dem na yonent bi alayhi salaatu wa salaam unbitu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa'adani wal afwu 'inda rasulillahi sallallahu alayhi ma'mulu di xabaar nañ ma que yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaa ma toon yaa ma nag eh, eh, eh, njekk ñaan pardon sa yaakaar ak njéggal ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci ndaw yàlla li moom loolu lu ñu yaakaar la. mu ne ko defal ndànk buur yàlla mi nga xamante ne ni moom moo la gindi jox la alquran nga xam ne li ci nekk mooy ay ay ay ay waaraate ak gi nga xam ne ñoo ñëw wa tafsiilu wala tafdiilu ñëw ci détaillé ak tey waaw mu ne nag taxawe naa taxawaay boo xam ne fii ma taxaw bu fi bu fi ñay taxawoon day yëngu day day téeg ndax hëy bët yonent ma lay saab saab du yor bi ñu bi muy dégager mu ne laqad aqumu maqaaman law yaqumu biha araad yi gis wa asma'u li may dégg maa man maa ngi gis di dégg loo xam ne fiil ñay bu fi taxawoon ndax imposant mastodonte bi mu doon même taxawoon ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax tey dégg li may dégg day la walla yaraadu illa an yakuna lahu sauf ñay ci boppam bu taxawoon ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi day rëngi-rëngi lu lool lu dul yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy dalal waaw illaa an yakuna lahu min min rasulillahi min ar-rasuli bi idnillahi tanwilu nee na xatta wada'tu yamini yamini la unazi'uhu fi kaffi dhi naghamatin qiluhu al-qilu ladaka ahyabu 'indi id ukallimuhu wa qila innaka mansubun wa mas'ulun nee na ba ni may jële sama loxo daal di koy teg ci loxo yi ki nga xamante ne nii te du ma ko xëcc muy yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne waxam mooy waxam waxam mooy dëgg mooy wax waaw mooy waxam moo tax ñuy wax lu mu wax noonu lay deme waaw akbar après bam naan inna rasula wax na lu bari ama inna rasula yonent bi alayhi salaatu salaam la nuurul leer la boo xam ne yustadaa bihi dañ ci niitlu mooy nuurullah mooy yonent bi alayhi salaam waaw muhannadun min suyufillahi maslulu nekk bokk tamit nekk lim nekke leer noonu nag pour nit ñi di ci gindee ñi nga xam ne nanguwu ñoo gindeeku nga xam ne ñooñu dana dañ maa yónni xat an uqaatila naas xatta yaqulu laa ilaha illa allah dañ maa yónni ma xare nit ñi ba fi ñi ba ni ñuy waxe laa ilaha illa allah di seedin benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla te moom ndawam la moo tax mu ne bu nekkee leer gu ñuy nit la waaye muhannadun jaasi la joo xamante ne nii min suyufillahi mooy sax jaasi yàlla gi tax ñuy wax masluulu gi ñu bocc ci ñi nga xam ne ñooy noon yi nga xam ne dañ ne ñun duñu gëm ne kenn du fi dugg ci l'islam te l'islam du avance waaw ñoom nag yonent bi alei satu selaam loolu la loolu mooy makaarimul axlaaq al liinu fi makaanil liin wa shidda fi amkinati shidda nooy fi ñu war a mooy mais dëgër fi ñu war a dëgër après muy wax yonente bi alei salaam ni mu feeña Quraysh mu ne fii fi usbatin wala fii fi atin min Qurayshin ca waa Quraysh la bokk qaala fa la waxe woon qaa'iluhum seen aji wax ja di alayhi salatu wasalaam bi batni makkata ca biir Makka lamma aslamu ñoom ña ko toppoon di muhaajiruuna yi ba ñu tuubee zuulu ci lañu gàddaay waaw waaye nag ñoom zaalu fama zaala an kaasun wala kushufun inda liqaa'i wala miilun waaye ñoom nag duñu ñu nooy de duñu ñu nooy duñu ñu faible inda liqaa'i ci daje ci toolu xare te tamit duñu jengi jengi duñu dengi dengi ñoom dañoo nekk ñoo xam ne summul araaniina abtaalun la boo sohamo min nasji daawuda fil hija sarabilu ñu yëkkatiku bakkan lañu nekk ay gayndey sibi seen yére yi ñu ngi bokk ci li nga xam ne nas du daawud yi nga xam ne mooy nosek seydinaa daawud alayhi salaatu wassalaam waaw mu ne ñoom nag bu ñuy xare du ñu daw ah du ñu daw laa yaqa'u ta'am gis nga jam yi bu ñuy bu ñu leen di jam ci xare du dal illaa fi nuhurihim lu ñu ci seen ci seen seen baat yi lay dal wa ma lahum an xiyaadil mawti tahliilu te amul lu ñuy ragal ci dee di daw di di rëngi rëngi non boo leen di jam doo leen jam ginnaaw ci kanam ñoom mooy ñuy dem ci kanam lañ ci xare mais boo leen di rey kanam nga leen di jame mais doo leen jam ginnaaw kon ba bayt yi jeex <laughs> ah kon nag kooku mooy Seydina Kaab ibn Zuhayr ibn Abi Sulma eh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom nag loolu lañ am Euh, ci euh, ay mbiram parce que kii même euh, tuubam gi imaam ku mel ni Ibn Sa'd nee après kii la woon Taif ghazwatu Taif ci la ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu salaam moom Seydina Kamb ibn Zuhayr ibn Abi Sulma voilà ñooñu mooy li nga xam ne moom lañ am ci li nga xam ne mooy Seydina Kaab ibn Zuhayr ñi nga xam ne kon noonu la mujj kon moom kenn faatu ko dafa mujj daal di tuub ñëw def xasidaam bu siiw gi ilaa ilaa aaxiri dahri muy burda moom Seydina Kaab ibn Zuhayr ibn Abi Sulma radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon xam naa nag ci jotaay bii ñëw ku des ak Hind Wahshi gisoon nañ tarjamaam xam naa après dinañ wax ci tuuti ci moom gis nañ ne woon mu mujj tuub moom mi rayoon qaatilu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib dinañ gis ay mbiram dinañ ko tudd après xam naa bii di ñëw nag dañuy continuer kon Yonent mi alayhi salaatu salaam nan la dugge Makka après ci la ñuy gisaale Hind bint Utba mi nga xam ne nee nañu bokk na ci ñi nga xam ne waxoon nañu faat ko keroog